alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fil muqaddima fi faslun fil wird man lam yudim shay'an min al awraadi mudayyi'al waqti ala tamaadi fala lahu kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu waxee waxu al imaam ibn Ataa'illah as-Sakandari radiyallahu anhu wax ci al-Hikam al-Ataa'iyya waajay weddi di dala ko tuutal ah di weddi biru wirdu kooku fadu jahaala boroomu sànku la boroomu réer la waaw mu ne nag man lam yu dim képp koo xam ne saxalut dappeetalut shay'an dara minal awraadi ci wérdi yi am loo xam ne da koy jël ngir digganteem ak boroomam di ko ci sant ci wàllu jaamu yàlla joo xam ne moom lay def waaw mutayyi al waqti xaalam nekk koo xamante ne nii aji sànq waxtoom la ala tamaadi ci faw waaw ci lu wëy rek di dem rek en continu rek waaw waxtoom yépp moom am na taaw seetaan football seetaan basket làmb waaw dem naa ni caayin waxtaane waxtaane pelouse yooyu lu ne cinéma waaw lu ne daal am na dem waxtaani waxtaanu grand place taxawaalu ji sorti te dara yàlla waaye mu ne yoonam newul ci yi quoi ah xam nga bu dee ci lu mu baax la mu baax mu baax loo xam ne comme dem xool yi loolu daa bokk ci jaamu yàlla yi qul siiru fil ard waaw visiter xool rab yi xool àddina bi jamono ji yooyu dafa baax xool géej gi xool yooyu nit ka ci yéene jaamu yàlla jaamu yàlla gu mag lay ne waaye kii moom mu sànk waxtoom ana tamaadi ci loo xam ne lu wéy la mu ne kooku lan moo koy dal sëriñ bi radiyallahu anka mu ne falaa lahu yawma yujaaza naasu illaa garaamu wa jawaw mu ne falaa kooku xam nga ne du ko ñeel de yawma yujaaza naasu bés ba nga xam ne ci lañuy fay mbindeef ya lañu jëfoon ci kaw suuf kooku du am illaa lu dul garaamun waaw ak day day tekki ay duma yu takkook waaja waaw ndax sànq waxtu ngan bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy sa boroom dalay laaj mooy gis nga ñeenti mbir yonent bale saab-saab waxoon ne benn doomu aadama du jóg bàmmeelam bu dekkee bu yëkkatee benn tànk teg beneen tànk lu dul dinañ ko laaj ñeenti laaj bokk na ci ñeenti laaj yiñ koy laaj balaa teg beneen fi umrihi fi umrika fi umrihi ci dundam gi gi ko yàlla defaloon at yim ko defaloon santé baak yooyu ayna afna fan la ko jeexale ak ci ndawam gi fi shababihi ayna afna fan la ko jeexale ci la léegi lan ngay wax bon ah. Ah, yàlla man ah. boobu maa ngi woon ci yooyu divertissement rek waaw danse nii rek majaalisu shaqaawa rek loolu loolu tontu la xam nga ne loolu du baax <laughs> ko question bi tontoom baaxul moo tax kooku ëllëg du am illaa xaraamun lu dul mbugal mu sëq mu mu mu mu mu làmboog moom wa jawan ak ay mettee koy dal kero waaw ay mbugal baasun waaw moo tax nag sëriñ bi ne kon bi nga xamee lii mu ne falaa yuxaffifu umuural wirdi siwaa xasuudun di xilan wa xaqdi mu ne nag falaa yuxaffaf falaa yuxaffifu umuural wirdi du doya dal mbiru wird waaw du doya dal mbiru wird illaa lu dul siwaa siwaa lu dul xasuudun illaa xasu siwaa xasuudin koo xamante ne nii boroomu kañaan gu rëy añaan la dii kilan boroomu bañ lu baax wa xaqdin aku keñaan gu tara tara tara tar bañ nit ñu baax ñeeg lu baax waaw moo tax bañ ña ca ne ak la leen yàlla melal moo tax ngay bañ lool xam nga wax naa la wuute naa ki nga xam ne dane man daal yi masaayixu suufe yi di joxe man loolu dalul sama xel mais nag xaw ma man daal dama leen di bàyyeeg moom ma nekk ci li ma xam kooku kenn waxu ko xam nga ko weddiwul moo taxoon mu noon te bu leen weddi de waaw wala tunkir alayhim abad te bu leen weddi mukk waaw ci laa la fàttali woon moom mii radiyallahu anhu sëriñ bi li muy wax ci la Abdul Wadud waxoon ci mbiru waxul anbiyaa yi waaw boroomu kañaan kese boroomu tar ak mer akuk mbañeel akuk iñaan mooy ki nga xam ne mooy woyofal lii mu ne man nag damay laaj waaw mu ne fa kayfa yustahqaru fa adamahul fata bila tanahi mu ne fa kayfa ana naka yustaxqaru lañuy woyofale di sabootee ka woyofal zikrullahi tudduk yàlla ñoo xam danga leen a fekk ñuy zikkar naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mooy mu wax comme la waaj a waxoon ca laaj bañ doon laaj imaamul xaafis ibn xajar waaw radiyallahu taala anhu ah nga ñëw di naka la ñuy doya dale di suufeel di doya dal zikrullahi tudd tuub yàlla goo xam ne adaamahu daal dina koy saxal alfataa cam sax bilaa tanaahi ci loo xam ne amul dee boo moom amul fu mu yem da koy def rek te yàlla tax waaw saa su ne mu am lim bum ciy def amoo dara looy def yow boo mënula def ni moom nga ba ko nga ñëw di doya dal la muy def mu ne man damay laaj naka lañ mën a doya dale loolu lëleel nga xam ne as cam moo ko saxal di ko def mu ne fa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday shaykhin fa yalqa mihana mu ne fa kullu man képp nag koo xam ne man ka nga xam ne man lam yata'addab daldiwul nekk koo xamante ne nii day yaru ñëw daldi def tarbiya daldi yaroo zamana ci jamono jii ala yadi shaykhin ci ci loxoy ab sëriñ bu mat sëriñ kooku fa yàlqaa kenn manu ci dara di xëlséef naa dajeeg ah mixanaa mooy kooku xëlséef naa dajeeg li nga xamante ne nii ay ay ay mbir yu yu tara tara tar yu koy dal waaw waaw loolu manoo ci aslëf waaw ay mexna yu baree koy dal Allahu akbar moo tax c'est tellement grave c'est tellement grave yow daal boo gëmul neel man daal maa ngi nii waaye ay tar-tari balaa dina ko dal waajoo jële waaw kooku fa yalqaa dina dajeeg mexanaa ay tar-taraki balaa ndax lu tax mu ne li anna man adima shaykhan murshida fa shaykhuhu shaytaanu haythu qasada mu ne li am na ndax man adima képp koo xam ne dafa ñàkk shaykhan sëriñ murshidan boo xam ne buy jubalaate la jox de waxuñu ay n'importe quel sëriñ ah ñu naan sëriñ rek ku rekk tëb naan diw sëriñ la déedéet koo xam ne day gindee di teg nit ñi ci yoonu yàlla wii di leen ko leeral pakk pakk yi ci am mu man leen koo dindil piège yi leen seytaane di teg mu fexe nan la leen koy dindilee fóot ci seen xol yi seen bakkan bëgge ak tamit siis ak iñaan ak bëgg loo xam ne yow kese yaa war a am lu baax añaane nit ñeeg yooyu jikko yu ñaaw yoo yële boo amul ku la dindi loo lële nga ñëw nangoo yaroo fi moom wàcce sa bopp mu lay digal ay mbir nga nangu koo def même bu dee sa bakkan àndu ci ginnaaw bi nga xamee ne moom mursidaa la mat na li mu doon day tarbiya day tarqiya waaw day yaraate day yëkkati waate jëme ci borom bi mu ne képp ku ñàkk sëriñ bu mel noon fa shaykhuhu na ko leer ne kooku sëriñam ki nga xam ne mooy sëriñam di ustaasam mooy kan ash-shaytaanu mooy shaytaanu iblis haythu qasada fu mu mën a jublu waaw parce que iblis dafa garal naan la sawaay ñii waxuñ fi dara yaa ngeeg alquran yaa ngeeg sunna nekk waaw mais xam nga ne yow bakkanu kese nga mu bàyyi ba gëm loola ne ñee duñu tus après nag moom nag moo lay jox waa day commencer ni nga xeebe ñoon ñooñ ngay commencer même ñi nga jàpp ulama az-zahiri yi nga xam ne sharia bi ñi koy toppatoo noon boroom xam-xam yu màgg yooyu dangay commencer sax bu ñuy wax lu la wuteek yow ni nga jàpp mbir yi nga commencer di leen doyadal waaw ndax Iblis la mat mooy sa sëriñ mu ne fa in kasilta an umuuril wirdi falaa tarum inkaaraha lil hiqdi mu ne fa in kasilta ndem nekk nga koo xam ne dangaa tayyeel an umuuril wirdi ci wiru wird mbiru wird danga cee tayyeel ba doo ko def parce que nga mel dangaa tayyeel amoo ambition amoo ambition reconnaîtreal ne dangaa tayyeel bu dee danga cee gàttañlu tayyeel ci ci mbiru wird mais falaa tarum bul sàkku inkaaraha di ko weddi lil xet di ndax rek bañ ñaca ak bañ wér di ndax sab ndax en fait kooku parce que waa jim gis mu koy def da koy wan image ah. danaan ko manoon ngaa def ni man ñoo bokk fu ñuy liggéeyee manoo manoo jooytu manoo woote ne bon dangaa amul temps moo tax parce que kii yéen a bokk lu ngeen di def te teewu koo def ay waxtu yoo xam ne da koy jël di ko consacrer ngir di ci def ay jaamu yàlla yoo xam ne waxoon nañ la wirdu mën naa nekk koor mën naa nekk ay alquran yooyu jàng mën naa nekk yooyu yëpp mu ne yow bu reer yooyu yëpp dañ cee nekk ko tayel ki nga xam ne da koo def ay dog di ko def saa su ne ah kooku bul weddi li mu nekke ndax lan lil xeq di ngaax bañ goo bañ loolu le mu ne fa in ajazta an wurudil mawridi fala ta'uq anhu axi min mu ne fa in ajazta bu dee nag dangaa lottu nekk ku incapable an wurudil mawridi daal di dem ba fa ñuy rootee fa ñuy baage yow bu dee na dangaa incapable àgg fa dem fa root waa léegi yow fa ñuy demee di fa roote yow da ngaa dem fa mais fa laa tawuq bul dox diggante anhu diggante nit ñi fa ñuy roote kanam axi yow sama mbokk man Bamba maa lay wax loolu radiyallahu anhu bul dox waaye yow demoo ah lottu nga ci toogal waaw te bàyyi gaa yi dem moo gën nga leen di sànni ay pot de ci seen yoon weeg di leen tegal ay ay ay obstacle ay aqabaat ngir ñu bañ a dem bu leen bloqué waaw falaa tawut bul dox diggante anhu diggante waajeeg yoon wa fa muy teene fa muy ba muy rootee axi yow sama mbokk waay min ahadi bu ko bu ko bu bul dox diggante kenn ak mu lool muy jeexal baytu bu mujj bi mu ne waalam bi ann kasratal ujuuri bi qadri lawraadi ma al xuduuri mu ne waalam sëriñ baa ngay tëj radiyallahu anhu ci wàllu zikru euh, faslun fi fil wirdi mu ne waalam xamal ne liñ fi wax yépp nag ci mbiru wirdi bi anna kasratal ujuuri bari ak payoor yu mag yi nga xam ne moom moo nekk ci wird di qadri day kemmoog di tolloog al awraadi mooy wird ya ngay def waaye du wird ya kese maal xuduuri ak teewlu nga teewlu ba ngay def wird ya waaw mu ngi noonu le moom laa la doon wax kën a teewlu nga xadratal fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi wala yaxiidaa daa fekk al xudur ciy am nga xam ne xadratullah ngay teewlu sa boroom ci lépp teewlu nga ngay am bari loo koy def te doo ko dindi mu sax waaye teewlu nga ngay am lu kemmoog noonu la rek lu toll noonu ci lak sak payoor di yem foofu kon la yem ah bii di ñëw ñu dugg ci beneen faslu insha allahu taala wallahu taala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in